ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ ci ay ñett yi waxoon muy jawaazul qitaali fi shahril xaraam mu ne bokk na liñ ciy jànge possibilité xare ci ashahrul xaraam bu dee ne rajab bi ñu wax imaam ibn Isaaq wax loolu lu sax la mu ne beneen bi tasrixu limaami lirraciya wa iclaamuhum bilamri alladi yadurruhum sitruhu wa ixfaauhu liyataahabuu la mu ne mooy feeñal gu imaam bi njiit bi di feeñal ngir ñi muy administrer ak njabootam ñi nga xam ne moo leen yilif mbir mi nga xam ne bu leen ko nëbbee du baax ci ñoom da leen di lor ngir ñu jël matuwaay waajal préparer loolu la bu ñëwee mu maj leen a bett waaw ak tamit possibilité wa jawaazu satri ghayrihi anhum wal kinaayati anhu lil maslaha ak possibilité nëbb yi nga xam ne moom àggul fo buñ ko xamul it du leen lool ak léeg-léeg di ci di def kinaaya mooy bañ koo leeral di ko waxe neneen nga xam ne mën nañu bañ a xam fi nga jëm wala li ngay wax lil maslaxa ngir loo xam ne maslaxa la mu ne gis nañ beneen biñ gisoon mooy <clears throat> ann al imaama iza stanfara al jaysh nafir kene imaam bi bu ne arme bi jóg leen doom dañoo obligé ña mu ko wax ñu jóg te yoon loolu dafa bokk ci ñetti bërëb yi nga xam ne jihaad dafay nekk fardu ayn muy day nekk farataay jëmm mu ne bokk na liñ ci doon jànge te ñu gisoon ko tamit mooy wujubul jihaadi bil maal kama yajibu wama kama yajibu bin nafs waru xare ci alal jihaad ci alal comme li nga xam ne noon la ware moom jihaad ci li nga xam ne mooy bakkan yi tey nag ñu foofu lañ yemoon loolu lañ woon gis tey ñu war a continuer insha allahu taala mu ne wa minha di al imaam ibn al qayyim fi zaadi al masiir ah zaadi al ma'aad fi hadyi xayri al ibaad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa minha maa baraza bihi Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu min an nafaqati al aziimati fi haadihi al gazwa wa sabaqa bihi an naas fa qaala an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam gafara allahu laka yaa Usmaanu maa asrarta wa maa aclanta wa maa axfayta wa maa abdayta allah summa qaal maa darra Usmaana maa facala bacda alyawm wa kaana qad anfaqa alfa dinaarin wa salaasami'ati baciirin bicuddatihaa wa axlaasihaa wa aqtaabihaa al imaam Ibnul mu ne bokk na li ñuy jàngi kon ci ba léegi ñu ngi Medina ci waajtaayu ghazwatu Tabuuk mu ne bokk na liñ ciy jànge mooy li nga xam ne feeñ na Seydina Usmaan feeñe na ko keroog Ibn Affaan min an-nafaqati al ci li nga xam ne mooy dépense bu rëy bi mu dépensé keroog fi hadihi al-ghazwa ci xare boobu di ghazwatu mu ghazwatu Tabuuk wa sabaqa bihi an-naas te loolu ci la rawe nit ñi ba fa qaala an-nabi ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di koy wax moom Seydina Usmaan al-Mi'taa alayhi ridwaanul mannaan ghafara Allahu laka yaa Usmaanu maa asrarta mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax na ko keroog ndax dépensem gu réy gi mu def keroog. alaysa huwa mujahhizu jaysh al-usra Allah xanaa du mooy ki nga xamante ne mooy mujahhizu jaysh al-usra ki nga xam ne moo waajal ah li nga xam ne mooy xare Tabuuk xare boobu armée bi moo leen waajal muy jal jaysh al mu ne ko gafarallahu la ya Usmaan ma asrarta yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko buur yàlla jéggal na la yow Usmaanu radiyallahu anhu ma li nga xam ne moo nëbbu ci yow li nga nëbbal wa ma a'lanta ak li nga feeñal wa ma axfayta ak mooy sa mbóot asrarta sa nga mbóotoo wa ma a'lanta li nga siiwal wa ma axfayta li nga nëbb wa ma abdayta ak li nga wane loolu lépp buur yàlla jéggal na ko mooy bàyyiwul dara waaw summa qaala ginnaaw gi mu teg ci alayhi salaatu wassalaam ne maa darra Usmaana maa fa'ala ba'da al-yawm waaw maa darra du lor Usmaana Usmaan maa fa'ala lu mu jëf ba'da al-yawm après tey Allah comme lam waxoon waaja rek ka doon gaar ka doon leen doon garde ca shi'ab ba awjabt awjaba awjabta de waaw Allahu akbar mu ne wa kaana qad anfaqa alfa dinaar mu ne ta moom seydna Usmaan nekkoon na ne dafa dépensé woon alfa dinaar muy cent dinaar non mille mil mille dinaar te waxoon nañ la bennum dinaar mooy équivalent entre deux cent jàpp deux cent cinquante euros allahu akbar imaginez mu joxe ci mille hein mu ngoog wa thalatha mi'at ak trois mooy keroog maa lay saar saam nee ca minbar ba di wax man jahaza jaysh al-usra la ah Seydina Usmaan di di da doon soññ nit ñi ci joxe mu ne man mi'atu naaqa waaw bi axlaasiha wa aqtaabiha teg naa cent gëléem ak waru mooy lañ koy yebe ak teggaat yépp yonent mi aleyhi salaatu soññaat mu newaat jëlaat naa seneen cent mu soññaat mu jëlaat yeneen cent taw am na riwaay yu ne joxe woon ay fas tamit waaw waaw akbar waaw akbar huwa sayyiduna Usmaan al-Mi'taa ah <coughs> mooy manaaqibu Usmaan daf fi feeñ bu rëy rëy loolu moo taxoon ñun ñu ne woon dañuy def tarjama Seydina Usmaan dañuy bàyyi ba fii waaw dañuy bàyyi ba ghazwatu Tabuk parce que keroog dafa def lu kenn deful waaw dafa def lu kenn deful te euh, <clears throat> gis nañ loolu li nga xam ne moom la ci jële ci ngëneel yu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam seedeel waaye dañ ciy jànge ne tamit mooy chantier yiw bu taxawee nii la mooy li Imaam Ibnul Qayyim doon wax fan yee ci wàllu bii passé ci wàllu dépense bi waaw joxe sa alal te yàlla képp tax loolu mën na laa may loo xamante ne nii bari na looy def feneen loolu du la ko may mais te yàlla tax nag am na ñoo xam ne ay nit ñooy tax ñuy def waaw seen mbokk mën naa sonn lool ñu mel ni yëguñ li xew waaw daanaka dépense amul këram waaye ñu mel ni amuñ la yëguñ li xew ñu jéggi ko fa dem ca seenu sëriñ di ko jox enveloppe ay cent mille francs xam nga ne loolu ñaaw na waaw xam nga ne loolu ñaaw na di jox koo xamante ni nii li mu yor nga jéggi kii koo xam ne xam nga ko xam nga situation wam xam nga coono gi ne daanaka mën nañoo toog jour duñu lekk loolu lépp nga xam ko nga bàyyi ko fi jéggi dem joxi keneen xam nga ne kooku buur yàlla taxul voilà jox koo xam ne li mu yor daanaka mën na laa jënd boo moyul yow kon joxe ngir yàlla tax bu chantier yooyu xewee na ci nit ñi profité ku ku yàlla manal waaw même ñi manul nañu def li ñu man bu ñu naan dañuy construire ab jàkk ay wakaay leen joxe yow bul xeeb dërëm nga yor joxeel dërëm foofu la sa kàttan tollu ndax rubba sa dërëm boobu mën naa rëpp milliard waajoo xam ne defu ko foofu wala da koo def riyaa ant yaa ko raw fuuf bokku ngeen te tamit nit ki dina jote ci yéenéem loo xam ne jëfam du ko yóbbe waaw dañuy defar benn centre pour ngir jàngal xale yi alquran jàngal leen diine ñu bëggoon ku ci jàpp bul xeeb loo am defal waaw boroom alal yi it yoon yaa ngoog de wa fi daalika falyatanaafasil mutanaafisuun te ci lii waay waay ñiy njëkkante fii la ñuy njëkkante fii la course bi ne course bi fii la ne waaw wa fi daalika falyatanaafasil mutanaafisuun da di xëccoo rek waay waay bu ngeen di xëccoo ñëw leen ci lii mbir yaa ngi fii la fii la nit jaamu yàlla ci alalam ku nekk ak la nga am moom la moom lañ lay moom ngay fexe di ci góor góorlu hein di ci def sa kem kàttan ngir amee ci sa ngërëmu boroom ndax bunt boobu la la te buur yàlla bu la ubbilee bunt yiw duggoo ci bu ko xasee tëj bunt boobu dootul repré dootul présenté wu sa kanam ba faw waaw ba faw moo tax képp ku yàlla may lu du ñépp ko man am nañu am yéene bi manuñu lool waaye ñooñu ci seen yéene dañuy am yée yoolu ki ko joxe waa kon manaaqibu Seydina Usmaan waaw loolu nag ku nay manu ko am imaam ibn al-Qayyim mu ne wa minha an al-aajiza bi maalihi laa yu'daru hatta yabdhula juhda wa yataxaqaqa ajzuhu fa inna allaha subxaanahu innama nafa alxaraja an haa'ulaa'i al'aajiziin ba'da an ataw rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam liyaxmilahum fa qaala laa ajidu maa axmilukum alayhi farajacuu yabkuun limaa faatahum min aljihaad fa haadha al'aajizu alladii laa xaraja alayhi mu ne bokk na rek liñ ciy jànge mooy kiñ naan dafa <clears throat> moom ah xam nga waxoon na la ci bee passé ne jihaad day nekk farata ci alal bala muy nekk ci bakkan te alquran saa buy tudd ñaar yooyu da leen alal ji lay jëkk tudd ba mu des benn bërëb loolu la neen xam nga waxoon nag ki nga xam ne dafa ŋot dafa dafa incapable dafa manul dafa lott ci wàllu yaram kooku moom bu dee poosam man na ko moom poosam lay joxe fa la jihaadam ne mooy ci poos bi mu ne nag ja bokk na liñ ciy jàng ki nga xam ne daa tële ci wàllu alal mooy amul kenn du ne ko yow comme que amoon rek mënoo participer ci guerre bi jeex na ndax guerre bi dafeeru alal kese waaw mu ne kooku kenn du nangu ngantam xatta yabdula lu dul mu yulli juhdahu jahdahu coonoom hmm? yulli coonoom wayata xaqaqa ajuzu tamu reyal ñu gis ne moom kat ak tëreem lu reyal la du ay wax kese waaw fa inna allaha subhaanahu wa taala nafal xaraja haula mu ne buur yàlla nag parce que buur yàlla ci ñu mel nii kese la ne ñooñu moom amuñ problème mu ñëwul ci xare bi waaw jihaad li muy nekk nekk farata koo xam ne dafa tële ci wàllu alal kooku tëleem googu du feeñ lu dul ne mbir yi mu leer ne kii dafa tële du nekk ay wax kese ndax buur yàlla nee nañoo kooku rekk la dàq li nga xam ne mooy problème ci moom ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi tële ci wàllu alal ginnaaw dañoo wane mooy tooguñ rek ne amuñ toog seen kër yi dañu ñëw ci yonent ma lay sarsam pour demande ko ne ko comme que ñun amuñ ñun moom dañoo bëgg a dem utal ñu kon loo xam ne moo ñu yóbbu mu ngi mel ni bu doon léegi ay oto la ñuy jël ngir dem ca front ba oto yëpp fees te gaa yi ñoom amuñu seen oto yu bopp ñu dem laaj le chef d'état général major moom mu ne ah amul lum joxe oto voiture yëpp de joxe na leen voilà kooku bu boobaa la ñuy nangu ne ko yow moom sa ngànt moom réel na parce que teewul rek ne aw ma mais ñëw na ngir ñu yóbbu ko. ngir ñu jox ko lu mu waaye loolu man na ne mu ne buur yàlla ñu mel noonu la da ko ne moo tax mu ne ñoom buñ la dikkalee xulta nga ne leen laa ajidu ma ahmilukum alayhi awma lu ma leen di yene nga gis leen wu ñu dellu yabkuuna lima faatahum min al jihaad ñuy jooy ndax li leen rëcc ci wàllu jihaad ji mu ne fa hada al aajizu alladhi la xaraja la façon putale kii moo tax ñuy wax waaw loo toog ci chantier yàlla kaay leen def nga toog rek naan manuma loolu kenn du mooy manuma yooyu taxul ñuy wax il faut mu nekk lu réel mu ne wa minha istixlaafu alimaami ida saafara rajulan min alraciyati ala alducafaa walmacduriina walnisaai waaldurriya wa yakuunu naaibahu min almujaahidiin li annahu min akbar alcawni lahum waaw mu ne bokk na liñ ciy jàngee yonent ma lay saar saar mooy keroog a ah, bële defuñu lien beeg àtte bi comme ak nettali bi comme niñ waxoon niñ doon def mooy ñoom seen Abu Muusa al-Ash'ari ci wàllu ñi nga xam ne fokk ñu pour ñu d'accord seenu ngànt fokk mu nekk lu réel du ne amuñ lu ñu war rek c'est fini il faut mu nekk loo xam ne day réel mooy ñoom imaam Abu Muusa al yi radiyallahu anhu ak mbokkam yi ak ñoom Irbaad ibn Saariya ak mbooloo moomu nga xam ne dañoo dikkal yonent mi aleyhi salaatu wa salaam di ko ut ngir mu jox leen ay warwaay yu ñu war mën a participer ci guerre bi mu ne déet nga gis leen tawallaw ñuy dem wa ayunuhum seen bët ya tafiidu mu ngi bëbb mina dam'i ci ay rongoñ lan moo tax mu ne xasanan ndax njàqare ndax tristesse gu leen dugg allah yajudu ba ñu trouvéwul maa yunfiquuna loo xam ne moom lañuy saraxe moom la ñuy dépenser ñoom ni ibn Zayd radiyallahu anhu moo tax ñooñu la borom bi nangul seenu ngànt mu ne kon bokk na ci li ñu li ñu wax sànq istixlaaful imaami ida saafara bokk na ci liñ fiy jànge mooy ne nit réewum jullit président ba buy génn dafa war a ut koo xam ne dañuy moom mooy assurer intérim loolu nag mën na nekk loo xam ne dañ koy institutionnaliser loo xam ne xam nga yonent mi alayhi salaatu salaam lu bari moo tax mu ne wa kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yastaxlifu ibna umma maktum ibna ummi maktum waaw léegi mu ne moom moo tax fekk nekkoon na doon moom alayhi salaatu salaam dafa bari woon na lu mu doon def mu assurer intérim mu Medina mooy jiite ginnaaw moom ki nga xam ne mooy silmaxa boobu bi Seydina Abdallah ibna ibna ummi maktum mooy soit ñu ne affaire bi mu ne lii la man daal saa bu may voyage yi diw premier ministre wala chef xaw ma lan loolu tamit du lu ay moom man na may mais man na maa lan man naa kooku mooy assurer sama intérim muy lu ñu xam wala rek mu def li gën a dëppoo ak li yonent bi aleyhi salaatu salaam doon def te lool moo gën a nekk sunna daanaka l'essentiel mooy parce que côté bee mooy en tout koo fi bàyyi sa gannaaw bul dem rek bàyyi dëkk bi noonu waaye li nga xam ne moom la doon doxal dëgg dëgg dëgg mooy saa bu doon génn day tànn saa bu doon génn day tànn kenn te ki muy tànn tey c'est pas obligé que suba moom lay tànnaat waaw tout dépend rek waaw léegi nag <coughs> mooy fii moom nag imaam Ibnul Qayyim dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo dañu ne. seydna ali ci njaboot ji lañ ko tegoon seydna abdallah muhammad ibn maslama radiallahu taala anhu moom ci Medina moo tax mu waxe mu ne wa kaana rasulullah mais loolu gisoon nañ ne lii nii dëgërul gënula dëgër li gën a dëgër mooy ne seydna ali la li xadiisi Sa'd ibn abi waqas inda musannaf ah kene abdurazaq kene yonente bi istaxlafa seydna Sa'd ibn abi waqas ala al madinati ali ibn abi taalib keroog ci tabuk waaw waaye nañ wax selon moom imaam ibn al imaam ibn al qayyimi raxmatullah alayhi moom dane ah, ndax wa kaana mu ne Euh, da doon kon wa kaana rasulullah ndaw yàlla dafa ne woon sallallahu alayhi wa sallam yastaxlifu ibna ummi maktum doon def mu nekk ginnaawam assuré ginnaawam intérimam ibna ummi maktum fastaxlafahu bid'a ashara marra mu ne daal dina koy <clears throat> bàyyi ca réew ma medinatul munawwara entre treize ak dix-neuf yoon fois mu ne wa amma fi ghazwati Tabuk falmaaruuf inda ahli l athari ann staxlafahu staxlafa ali ibn abi mu ne kàntaa ci ghazwatu Tabuk li nga xam ne moom lañ xam ci waa waa ahlul athar mooy ñi topp jeexital yi siira annahu ko moom istaxlafa ki mu xam ne moom la def mu assuré intérim mooy ali ibn abi taalib mu ne mais nag xoolal xam nga boo kii dañ naan ah kon ci yéen ko bokk yéen a bokk lu ngeen wax ma ne bokkuñu de déglu lim ci te kama fi saxiixayni comme nim nee ci saxiixayni an Sa'd ibn Abi Waqqaas njële ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas qaala xalafa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Aliyan radiyallahu anhu fi ghazwati Tabuk fa qaala ya rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam tuxallifuni ma'a an-nisaa'i was-sibyaan fa qaala ama tarda an takuna minni bi manzilati haaruna wa min muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di hein mu ne comme ni nga xam ne noonu la seydna ali la fa bàyyi comme nim nee ci saxiixayni ci xadiis seydna sa'd ibn abi waqaas mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam keroog seydna ali la bàyyi ginnaawam ci ghazwatu Tabuk léegi seydna ali daldi daw si ñëw ne yow ndaw yàlla li est-ce que alayhi salaatu salaam est-ce que danga may bàyyi ak xale yi jigéen ñi mu ne ko est que gërëmoo nekk sama place wàccuwaay bi ngay am ci man comme wàccuwaay bi Seydina Haaruna amoon ci Seydina Muusaa suuf ko amul yonent ginnaaw man mu ne xoolal lii moo tax ma ne la bokkuñ mu ne walaakin haadi kaanat xilaafatan xaasatan ahli waaw mu ne kanta mu ne waaye nag lii nii Seydina Ali fi mu jiite woon mooy këram mooy këram waaw këru yonent mi alayhi salaatu salaam la doon assuré mais kanta al istighlaaful am mooy bu mag bi nag nga xam ne mooy nekk ki assuré Medina kooku Seydina Muhammad ibn Maslama loon waaye loolu comme niñ la ko waxoon sànq mooy ne lii nii gënul dëgër insha allah te loolu wanoon nañ la te waxoon nañ la li tax waxaat nañ ko sànk ah, <coughs> voilà léegi <coughs> kon mooy loolu daal mooy loolu mooy sunnaa yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy njiit hiérarchie dafa baax te loolu sunna la waaye bàyyi rek ku nekk def lu la neex ku nekk nekk sa kilifa bopp déedéet lislaam du doxe noonu même bu ngeen àndee nekk ñett sax yeneen mi aleyhi salaatu salaam da doon def am ku jiite voilà am ku jiite waaye loolu nag na la boo xam ne rey nañ ko bu yàgg voyage yi nekk groupe ne kii moo jiite waxuma ñuy julli ñu ne kii jiiteel de doon ñu ne kii mooy amirul bi mooy ki nga xam ne moom mooy suñu jiit mbir yi daal moom lañuy teg ci loxoom mu nekk nag koo xam ne ku mën a trancher ay décision la ndax bu dee jiit boo xam ne moom fo saa su ne mu bëgg kenn du mer wala ñépp bëgg neexal ñépp loolu moom du dox imaam ibn al-Qayyim raxmatullaahi alayhi ah mu ne wa minha jawaazul xarsi lirrutabi ala ru'uusi nnaxli wa annahu min ash-shar'i wal amalu bi wal amalu bi qawlin bi qawlil xaaris waaw mu ne waqad taqaddama fi ghazaati xaybar wa anna al imaama la yajuuzu an yaxrisa li nafsi kama xarasa allahu ah, kama xarasa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xadiqatal mar'a mu ne bokk na liñ ciy jànge ba léegi ñu ngi ci zaadul ma'aad fi hadi xayril ibaad ci jàngat yi ñu jële ci ghazwatu Tabuk mu ne bokk na ci que ne possibilité à peu tàndarma yi nekk ci kaw garab yi waaw waaw te loolu ci mu ne wa annahu min ash-shar'i loolu ci sharia la bokk du affaire charlatanisme wala affaire asalo wala déedéet ci sharia la bokk wala amalu bi qawlil xaarisi te bu boobaa ki nga xam ne moom mooy à peu yi kooku ay waxam lañuy jàpp daal di koy jëfe mu ne loolu nag weesu woon na masala bii traité woon nañ ko ci ghazwatu Xaybar mu ne dañ ci jànge tamit foofu moom ginoon na yaatu ñun gisoon nañ ko foofu mu ne wa annal imaama bokk na niñ ciy jànge bala kenn imaam bi yajuzu an yaxrisa li nafsihi mu defal ko boppam mooy dem xool tool bi à pre ko wala ci nan lañ koy defe loolu nag ump na ma voilà mu defal ko boppam daldi à peu près mu ne kamaakam ni nga xam ne xarasa rasulullah comme ni yonent bi sallallahu alayhi xadiqatul mar'a muy toolum ndaw si mooy day taxaw xool nii xool à peu ñaata la war a doon te daanaka niiwaanuñu juum voilà kon lii ñu ngi ban côté xadiitu seyna abu abu euh, lu tax moom as-Sa'idi abu Humayd voilà bam ne neen time dafa jaar toolu ndaw sax ne saxaaba yi aywa à peu leen mu ne ndaw si defal moom mu defal boppam ne ko dañoo nekk ci yoon après nañ la fay waaw mooy foofu noonu lañ toll nii mais bokk na liñ ciy jàng bala ñoo jàll foofu mooy ne possibilité léeg-léeg nga réquisitionné bi ay mbir waaw mooy bu dee ne soxlaay aajooy dëkk bi réew mi dafa taxaw duñu bàyyi ay ñaar ak ñetti nit mbaa ñeent yor affaire yi naan bon ñun moom tey saana m'arrange pas mais bu leen arrangewul nag wax ji mooy mais hein après hein hmm? mooy même bu la arrangé woon dañu lay réquisitionner dañu lay réquisitionner parce que nit ñi intérêt général bu taxawee moom moo féete kaw intérêt personnel réquisitionné intérêt général moo féete kaw ndaw si yonent ma ne sar sab mayu ko choix dane ko waaw dañuy da parce que gars yi fale ñu dund loolu moo niroog keroog rek bi ñuy gis ci ndaw sax temps yële ca daam zadia te tuddoon nañ ko euh, ca xay euh, xaybar ca ñibbi ba ba yonent ma ne sar biddantee riwaaye ba ne bu Seydina Imran ibn Husayn kenn ndaw si Seydina Ali ak moom dañoo dem dajeeg moom ne ko yaa amatallah aynal ma yow jaamub yàlla bi ana ndox mi foo amee ndox mu ne ndox ahdil yawm bil ma'i ghadan no eh, ams as ams waaw mu ne ko gis ngeen yow doo am ndox parce que man démb gis nga ndox ma boo fay jóge <laughs> dé démb heure bii laa fi jóge ñu ne ko kon topp ñu mu ne topp leen ci kan ñu ne ko oh, rasulullah mu ne kan ki ñu naan assaabi ñu ne é ñun yooyu yépp waxuñu ko waaye daal xam nga li ñuy wax siinu topp ñu ñu nekk yóbbu kii bi mooy tamit comme fii la waaye waxoon nañ ne du nekk ci tooñ de gisoo yeneen ma saa saa après dafa fay nooy mënoo yëkkati nit ñi jël seeni suuf parce que dañu fiy def tali boo xam ne mënu la ñàkk jaar fi ndax tali centrale ba mu ngay yàqu wala il faut ñu yokk ko parce que accident yi bari na loolu intérêt général moo féete kaw intérêt personnel mais nag kenn du ko def ci ay tooñ dañ lay jox feneen fu baax tabaxal la ko ba nga am foo ne fu niroog fi nga ne woona paa ñu jël ci yow ay 60 mètres ba pare jox la foo xam ne 40 mètres carrés loolu loolu ak tooñ la ah non non déedéet déedéet voilà wii dañ fi jàngi ne loolu dafa mën a nekk ci l'islam la bokk intérêt général mooy bu dee ñépp a soxla loo xam ne pour jariñ ñépp la yow jariñal benn nit ak ñaari nit day toxu day toxu suñu baraaj yi nga xam ne moo suñu këri cosaan yi mais sauf que il faut mu tëb parce que sinon bu tëbul yoon wa fa am dafa xat il faut ñu yaatal ko dëkk bi gin nañoo bari accident yi bari nañu kenn du fi nekk naan parce que ñoom diw kontaanul non même bu ñu kontaanul noonu lay deme noonu lay demee mais kenn du leen tooñ nag dinañ leen jox lu mel noonu wala lu toll foofu kenn du leen tooñ waaw loolu la te tamit di dañ ci jànge sàmm kóllëre yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ak kàddu nit bu joxee kàddoom da ko war a respecter ndaw si da koo joxaat te pourtant mu ngi koy door a gis te tamit yéeféer la waaw mooy manoo ñëw naan yéeféer yi bon man gaal gis nga sawaay man tubaab yi dara man yi may wax ak ñoom man dañ leen respecte pas lu dul sab employeur mais keneen koo séqal mooy la nga koy wax du am danga koo bëgg a nax jaar ci kawam loolu du ju koy jullit loolu du jikkoy jullit loolu du demee noonu waa ah. loolu du demee noonu il faut que ça soit très clair te jullit foo ne war nga nekk ko ràññeeku ci jikko yu kawe yi ngay incarné waaw waaye nga dem ba gaa yi yéeféer yéela gën a xam ne yaa gën dëng ñépp en tant que musulman moo tax insha allah ay sénégalais tubaab bi moom bon tubaab yi leen xam ah compter ci loolu te ñoo yeey bañ cee compter parce que fu mu la nee insha allah mooy keroog nag yow jàppal ne bu ko waxul woon sax mooy tane xoolal ma lool yàlla allah daanaka bu ko waxee mooy fii moom c'est leer ne bés buy jóge fii di la trahir di la nax mu ñàkkoon koo wax sax te ne dina ko def da daanaka moo tane bu ne insha ndax bu ne insha allah moom mooy leer na dalay nax kon nag yaa ayyul ladina amanu awfu bil uqud seen kàddu yi seen parole yi nay nay am poids nay jariñ dara loolu nag da koy tàmbali ci lépp mënoo ñëw saa foo joxe rendez-vous doo ñëw boo ne gars yi nañ leen daje à une heure telle yow yaa koy wax te yow doo yaa fay mujjee ñëw mais loolu mooy lan loolu mooy lan loolu problème la imaam Ibnul Qayyim mu ne wa minha léegi ci yoon bi anna al maa alladi bi abaari Samuud laa yajuuzu shurbu wala tabxu minhu wala al-ajiinu bihi wala tahaaratu bihi wa yajuuzu an yusqa al-bahaa'ima al-bahaa'imu illaa maa kaana min bi'ri an-naaqa wa kaanat ma'luumatan baaqiyatan ila zamani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam summa summa istamarra ilmu nnaasi biha qarnan ba'da qarnin ila waqtina haadha fala yaridu rakuubu bi'ran ghayraha wa hiya matwiyatun muhkamatul binaa muhakkamatul binaa waasi'atul arjaa'i aathaarul 'itqi 'alayha baadiya la laa tashbahu bi ghayriha mu ne ni rek moom ci suuf day décrire teen ba mais li ci am solo mooy li nga xam ne moo ci moo ci soxal bopp mooy bokk na liñ ciy jàng keneen ndox yi nga xam ne mooy abaaru samud teenu waa samud yooyu wax nañ la diyaaru samud mu ngi Arabie saoudite foofu la féete am na benn <laughs> war na def ñaata at 2014 wala 2013 ak yooyu <laughs> oh, Matar Sëñ Matar Matar Diouf <laughs> doon wan benn kii ci journal bi naan dañoo naan naan xawma UNESCO dañ koo def léegi kii patrimoine mondial xawma di wane <laughs> photo yi Seydi Matar Seydi Mokhtar waaw mooy foofu noonu par exemple muy ndoxum waa Samuud yooyu teen yooyale mu ne laa yajuuzu shurbu kenn amul possibilité di ci naan daganul nit ki ne woon waa tey xaaral ma dem samut quoi léegi dinañ ñëw ci côté tourisme bi wut waxoon nañ la ko <laughs> waaw kay yow bokk de ci digge woon tourisme ci réew yi nga xam ne buur yàlla da leen bëggaloon dem fa est ce que loolu dagan na am déet léegi dinañ lañ wax li imaam Ibnul Qayyim wax ci côté bii ba pare buñ ci paree ñu dóoru ñëw nag ci masala boobu amaan moom sax dina ci terewote waale mu ne eh, kon ndox yi nga xam ne ñoo nekk ci teenu samud ya da daganul nit di ci naan waaye daganu nit mu ciy togg di ci tànk di am lu mu ciy togge walal ajiinu bi amul droit tamit te daganul nit di ci mooñ la muy mooñ di ci defar ay arawak ak yooyu loolu yooyu loolu noonu ay sunguf loolu daganul wala tahaaratu bi te tamit nit ki daganul mu naan da ciy jàpp waya juuzu léegi dina ñëw ci côté wala tahaara bi ah wala tahaara bi dinañ ci ñëw insha allah dinañ ci ñaar nañ dégg li mu wax a pare wa yajuuzu an yusqal bahaimu illa man ma kaana min bi'rin naaq li nga xam ne nag moo moo possible mooy hein nit même même bàyyi ma yi ñoom manuñ leen a kii lu dul ci di leen wëgg lu dul ci teen ba nga xam ne moom la naaga ga naaga da Samuud doon euh, naaqatallaahi wa suqyaahaa goo gële doon naa ne foofu kese moo possible ah ñu daal di leen fay nàndal mu ne loolu teen la boo xam ne bu ñu xamoon la bu reste ba jamono yonent mi alayhi salaatu salaam continuer nañ nit ñi di ko xam ay siècle jàpp ay siècle ba suñu jamono yii après moom mu daal di wax loolu léegi léegi nag euh, mooy dane naan ci daganul comme li neen tamale saa saa wax nee woon gaa yi lu ngeen ci yor këpp leen ko la ngeen ci li ngeen ci kii këpp leen tuur leen waaw bu leen ci naan am na boo xam ne dane bu leen ci jàppoo moo tax mu ne wala tahaaratu bihi ku ci defal ajiin nga mooñe ci lool mu ne jël leen ko ngeen jox ko daa yi kuy tànk na nga tànk rek ci teen ba nga xam ne fala ndox fala gëléem nga doon naane mais seen yeneen teen yi non léegi nag laaj yi wala tahaaratu yi foofu la laaj bi ne mooy est-ce que xam nañ ne dañ koy tere loolu moom amul ñaari boroom xam-xam yu taxaw naan non non non yow ban tere dañuy may yow dañ ciy jàpp loolu kenn waxu ko mais wax ji mooy bu nit ñëwoon jàpp ci julli nag hein suwaa xamu ko woon wala mu xam ko waaye mu jàpp ci julli lan mooy àttee julli jooju ak njàpp jooju baax na baaxul hein loolu day dugal masala usuliya hal nahyu yaqtadi yi fasaadal manhi yi am la est-ce que tere day waral yàquteeg lañu tere walla déet mooy bu ñu teree exemple tere utilise ndabu or hmm? est-ce que nit ki bu ci defee ndox xam nga l'islam day tere ko utiliser ndoxu ndabu or ak xaalis ak waa gi lekke ci ndabu or ak xaalis lekk gi moom dafa xaram mais jaamu yàlla ji lañ la wax muy jàpp ku def ndox ci satal ak xaalis di jàpp moom utiliser satal ak xaalis dañ ko tere moom mu am satal ak xaalis def ci ndox jàpp est-ce que jàppam baax na wala déet est-ce que bu jullee kook julleem dina baax sharia dafa dafa dafa xaraamal sàcc nit sàcc ba pare sol yére yi di julli sol sàcc ay yére jàllaabe bu rafet ñëw sol ko taxaw nag ne xaaral ma julli timis est kooku julli jooju dina baax hein waaye alquran dane yaa ayyuhal ladina amanu ida nuudiya lilsalaati min yowm aljumca fascaw ila dikrillah wa darul bay' yéen ñi gëm yàlla ida nuudiya bees wootee bu ñu noddee lis salaati jëme ci julli min yawmil jumaa bésu aljuma fasaw wu ngeen gaaw ilaa zikrillah jëm ci déglu ju xutba ba waaw wazarul bay'a te na bàyyi yaxantu gi na bàyyi njaay mi léegi wax ji mooy waa nit koo xamante ne nii dafa jaay heure boobu nag ñu nodd ba pare mais malgré mu dem jaay yi waaw ajjuma mooy deuxième nodd bi imaam bi nekk ci minbar bi ñu nodd waa ji dem jaay yi est loolu noonu est loolu kooku noonu noddam ki njaayam moomu lam cay am ci alal dagan na ko wala dagganu ko est-ce que bu ko lekkee loolu dagan na ko wala daganu ko hein loolu mooy mooy laaj bi voilà loolu mooy laaj bi nga xam ne moom lañuy laaj nii léegi loolu mooy halin na yu comme que dañ koo tere léegi laaj bi mooy est loolu dina baax léegi mooy yiñ fi wax nii yépp est-ce que dina baax est dina baax bu ko nit ki defee comme que dañ ko koo tere mooy waa ji nga xam ne alal ju xaram la jël deme ci mag hmm? dañoo tere ku jël alalu jàmbur mu luubal alalu jàmbur tëdd ci kees ba pare deme ci mag est-ce que kooku makkaam dina baax loolu mooy façon masala yi yépp mooy tourner ci autour de question bi léegi nag suñu ndox mi it loolu la mooy yonent bi alei saatu salaam dafa ne bu ci kenn jàpp ci ndox moomu léegi bu ci nit jàppee nag est-ce que njàpp dina baax wala déet kon lool foog naa tasawurul masala mooy savoir de quoi s'agit-il réellement d'abord bala ngay dugg ci masala bi kon misaal yi fa bil misaali fa bil amthilati wala bil misaali yattadihu al maqaal bu exemple yu baree ci la wax ji gën a leere foog naa kon mbir leer na léegi lan moo ci am est waa ji ku def loolu sa njàpp baax na wala déet waaw loolu dañ naan la masala usuliya bopp dafa am benn teqantal mooy dañuy seet est li ñu xaramal mooy jëmmi mbir mi ci boppam exemple mooy dañoo xaraamal kuy wax di julli kuy julli di wax voilà kuy julli di wax mooy est-ce que li ñu xaraamal jëmmu mbir mi la wala dafa takkoog mbir mi walla melo la ci mbir mi yooyu moo am yooyu nag bu nekk ak àtte boppam mooy bu dee ne li ñu xaraamal mooy jëmmu mbir mi comme sàngara sàngara ci boppam moom lañ xaraamal loolu moom ci boppam utiliser ko day xaram parce moom foofu al nahyu yaqtadi fasaad al manhi an mooy moom lañ xaraamal mooy boo ko jëlee jaay ko lañ koy jële lool dafa xaraam alal jooju dafa xaraam parce que li nga jaay mooy transaction bi li ko defee li ngay jaay yow moom ci boppam lañu xaraamal bu boobaa naam an nahyu yaqtadi fasaad al manhi an bu boobaa tere gi ñu ko tere ku jaay sàngara inna allaha xarama bay'al xamri ah buur yàlla dafa xaraamal ku jaay sàngara comme la yonent ma lay saar saam waxoon waaja ba mu ko déeyee mu ne ko loo ko déey mu ne ko dama ne ko ah sàngara si comme que yow kii woo ko mu koy tuur ma ne ko mu jaay ko mu ne ko xanaa xamoo ne inna alladi xarama shurbaha huwa alladi xarama bay'aha xanaa xamoo ne ki xaramal xaraamal ku ko naan moo xaraamal ku ko jaay mooy da xool yow loolu bu ñëwee da xool li ñu ma tere est-ce que mooy jëmmu mbir mi nga xam ne ci la mbir mi xewe waaw comme ab commerçant ñu ne ko yow jaay sàngara sàngara de produit bu xaram la jaay mbaam xuuxit yooyu dafa xaram midd yooyu noonu bu ko jaayee lam tay am résultat ba waaw yaqtadi fasadal man yi résultat ba mu ciy am bu ko jaayee xaalis ba mu tay am dafa xaraaman consommer waaw mooy résultat du ci am c'est nul et néant léegi ba léegi nañ jël exemple commerçant bi pour ñu ban a perdre fil bi mbir mi leer kon ci boobu naam an yu yaqtadi fasaad al-manhi anhu deuxième mooy mu nekk loo xam ne dafa takkaloog moom mais du moom waaw wala wasfun mujaawir mooy ko euh, buñ jëlee côté njaay mooy waa ñu ne bu bu ñu noddee àjjuma deuxième no deuxième nodd bi njaay dafa xaram moom mu daldi ñu nodd heure boobu client yi bari mu ne mu gis client yu bari di ñëw mu ne ah non non lii nag moom j'ai pas le choix lii wii buñ ma rawee tey du ma def chiffre d'affaires bi du baax malgré tout ça nga continuer di jaay bu boobaa dañ naan moom du jaay ci boppam lañu xaraamal te li muy jaay bu dee lu dagan la comme muy jaayu ceeb wala jaay ay suukar lool du loolu lañu xaraamal ku ko jaay xaalis bi ñee joxe du loolu lañu xaraamal mais li ñu xaraamal mooy jamono ji mu xewe bu boobaa mooy def na bàkkaar moom mais nag mënuñ ne alal jooj dafa xaram loolu mooy waxu jumhur bu dee bi yi ñoom loolu dafa xaram tamit waaw parce que tere nañ ko tere nañ ko jàpp nga est-ce que jàpp nga bu baax moo am beneen muy loo xamante ne nii mooy lii xam nga àndoor la loolu nag mooy exemple kii nu mu tudd exemple ndox mi léegi nañ ñëwaat ci exemple ndox mi ngir indi ci yi bala ñu sori mooy ndox mi hmm est-ce que lan lañ xaramal mooy ku jàppe ci ndoxum bërëb bii nga xam ne dañ fi dañ leen a mbugal muy abaaru samum te loolu boroom xam-xam yi dañu naan tamit mooy du foofu rekk mooy bërëb yi nga xam ne dañ leen a mbugal ñépp waa Samud waa Aad ñooñu ñépp seen bërëb yooyu utilise ndox ya day daw ba foofu waaw mooy suuf yi nga xam ne ndox yi nga xam ne dafa nekk ci bërëb yi nga xam ne dañoo mbugal ña fa dëkkoon léegi wax ji nag fii mooy est-ce que ndox mi ndox lii tax du baax mooy lan mooy mu altéré wu moo koy génne ci lan ci nekk loo xam ne day laab di laabalaati loo xam ne nit ki mën na cee laab loo diyaaru samudi est-ce que dañoo nekk ndox yoo xam ne laabuñu diitu dañ naan la du ndox yoo xam ne laabuñu diitu de mbir mi mooy illa bi mooy le fait fii suuf la soo xam ne buur yàlla dafa mbugal ñii ndax moo tax mu ne lan ngeen doon def lan leen di def ci këru ñoo xam ne zalamu anfusahum dañoo tooñ seen bopp ñu mbugal leen kon nag bu leen naan ci ndox yi parce ñun nit ñu suñu borom mbugal lañ kon ñoom liñ doon utiliser buñ ko utiliser mooy bu ko nit utiliser kenn du ne euh, est-ce que li nga def baax na mooy def na lu xaram te kenn du ne kenn demal utiliser quoi dañ naan ko def nga lu xaraam même exemple yi ñu joxe sànq ci waa ji jaay àjjuma bañ noddee ba pare kenn du ne ko est eh, bien que eh, bien bien bravo la prochaine fois si ta si si cette occasion se représente fais comme ta ta tu tu viens de faire non non non déedéet dañ naan ko def nga lu xaraam mais nag sauf ko annulé wul affaire bi ah façon ndox yi jumhur dañ naan la ndox mi est-ce que yàqu na wala déet mooy yow waa ji def nga lu xaraama mais jàpp nga ba julli ba pare ndax mbir mi yëpp mooy est-ce que léegi julleem boobu baax na wala dafa war a demewaat julli ji waat waaw mooy dañ naan la bu dee ndox mi bu dee dara newu ci ah bu boobaa mënuñ ne jàpp gi yàqu na ci saase mais nag def na loo xam ne dañ ko koo xaraamaloon ne ko bu ko def kon bu boobaa ñoom hein dañ naan parce que ndox mi li yàqu njàpp mooy ku ndox mu laab tey laa balaate nga jàpp mënuñ ne jàppoo parce que c'est un fait quant à Hanabila yi dañ naan la kooku jàppam du baax parce que dañu ko tere ba ñu ko teree waru koon utiliser bu ko utiliser ba pare dañuy considérer ne mbokk mu ñàkkoon koo utiliser ñoo yem waaw kooku day jàppiwaat te def na lu xaraam ñeene def na lu xaraam waaye nag sauf ko jàppam mënuñu ne ci kaw noonu jàpp gi yàqu na toj na parce que liy toj jàpp wala li yàq jàpp loolu xam nañ ko bu dee ne dangaa jël loo xam ne du ndox mu ñu mën a laabloo loolu mooy jàppoo waaw loolu mooy jàppoo waaye loolu eh, mooy wane ne yow jàppoo kon loolu moo jëm ci wàllu ndox mi mais dafa xaraama ah. kenn du la ne yow bul demal foofu utal ci kii déet moytu loolu parce que yonent ma lay saar dafa ne woon bu ko kenn def moo tax ndox yooyu par exemple nga gis maalike yi naan yooyu jàpp ci dañu koo sib waaw mooy ku gis leneen moom bu ko def te fii par exemple ñi nga xam ne ñooy xanaa xanaabila yi dañ naan la da bu dee moom rek a fi ne da tiim waaw da ngay tiim waaye maalike waxuma la sib rek mais lii dañuy doy dugg ci li nga xam ne dafa xaraama ah. mais nag bu ko nit ki xasee def c'est que affaire bi yépp lenn la xawma ma est-ce comprendre mooy ne <laughs> mooy ndox mi euh, parce que innal ma'a tahurun la yunajjisuhu shay ndox dafa laab tey laabalaate te dara du ko sobeel pour ñu ne waa ji ndox mu utiliser jàpp jàppam baaxul il faut mu nekk ndox moo xam ne dafa sobewu soit benn ci meloom yi ci meloom yi xet gi wala cafka gi wala melo gi moo altéré ci loo xam ne du lu naturel ak loo xam ne lu ñuy jéggale en dehors de ça waaw parce que am na yoo xam ne dañ koy jéggale ndox mi nga xam ne dafa nekk ci teen teen bi ay garab tiim ko feuilles yi di ci wadd ndox ma verte wala mu am yooyu loolu garaawul ndox moo mën nañ ci jàppe même bu dee daa verte wala ndox mi nga xam ne fi muy daw di jaar moo xonq ndox mi xonq suuf sa muy jaar loolu garaawul waaw wala mu nekk ndox moo xamante ne nii comme li xew ci suñu këru sénégalais yi rek ndaa gi ndaa li nga xam ne daanaka xale yi bu ñu lekkee ba suur dañuy dem rek seen gémmiñ yi niin ñu jël potu ndaa bi rek teen naan après des ñu sottiwaat ko ci biir mooy ndox mi day niin da gis ndox mi niin mais loolu dañu koy jéggale parce que dafa naqaree mooy tondeku yooyu dañu koy jéggale waaw bërigo yu mel noonu dañuy dañ mooy duñu tenir ne waa léegi nag comme que niin na tuuti kenn mënatu cee jàpp déedéet déedéet parce que loolu dañ koy jéggale ndax jafe gu mu jafee mooy tondeku léegi nag kon wax ji loolu la mooy comme que yooyu dara changé wu ci. pour nga ne ndox waa ji njàppam baaxul problème foofu la loolu moo naqaree wax loolu kese la sauf que dañ naan ko nag waroo koon utiliser parce que dañ koo tere quoi dañ ko doon tere waroo koon utiliser dañ ko tere waroo koon utiliser loolu na mais nag jàpp naa manuñ ne waa ji bon jàppul <laughs> mooy waa ji dem Makka ak alal ju daganul rek waa ji këpp kees mbaa mu tontin deme ci Makka hein ah xanaa bi lay mooy yow sax dem ñàkk baaxul sax dem Makka baaxul dangay fonto rek sa sa yooyu yépp waa jumhur ne ah kenn manu ne demul ma ajul de bu demee même bu dee alal ji daganul mais mu dem wër def li muy def yépp aj gi yépp correctement kooku mënuñ ne ko masoo aj suuf ko nag def na lu xaraam le fait que ba mu yóbbee foofule alal joo xamante ne daganul moo jëm ci wàllu ndox mi ak waa ji nga xam ne dafa utiliser ndabal or wala satalaak or di jàpp dañoo yonent ma ne saam dafa tere lool ku utiliser ndabal or moom mu utiliser ko jàpp dañ naan ko def nga lu xaraam mais nag mënuñ ko ne yow sa jàpp baaxul waaye bu dee ci xanaa bi la raxmatullah alayhim annahyu yaqtadi fasaadal manhi anhu imaam ibnul qayyim mu ne wa moom nag dafa nootal ne naan ci ci boppam yooyu yëpp dafa xaraam ci kaw noonu dafa xaraam si jàpp ci dafa xaraam waaye wax ji mooy conséquence boo ko defee ku ko def na waaw loolu lañ la ne ku ko def duñ ne amul njàpp de waaye nag def na loo xam ne waru koon a def de voilà mu ne wa minha anna man marra bi diyaari almaghdubi alayhim walmu'adhabin lam yanbaghi lahu an lam yanbaghi lahu an yadxulaha wala yuqiima biha bal yusri'u sayra wa yataqanna'u bi thawbihi hatta yujaawizaha wala yadxulu alayhim illa baakiyan mu'tabira ah mu ne wa min hada israa'u nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sayr fi waadi muhassir bayna minan wa arafa fa innahu al-makaanu alladhi ahlaka allahu fihi al-fiila wa asxaaba waaw mu ne bokk na liñ ciy jàng képp koo xam ne dangaa jaar këru ñoo xam ne buur yàlla da leen a mere habitation demeure ay citadelle kër yoo xam ne ñu ko dëkke woon buur yàlla daf leen a mere woon ba mbugal leen wal mu'azzabina sotti ci kaw seen kaw mbugal comme ñoom iram ak waa aad irama zatil imad allati lam yuxlaq fil bilad fa aktharu fiha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta azab la daloon waa iram waa thamud waa waa waa waa waa huud ñoo ñépp nga xam ne buur yàlla mbugal yam leen tegoon dëkk yu mel noonu nag dugg fa loolu la ne képp koo xam ne dafa romb ci këru ñi nga xamante ne nii buur yàlla daf leen a mere tar ci ñoom bu euh, mer mbugal leen kooku lam yan baxi amul droit di fa dugg wala yuqiima baha amul droit di fa toog di fa dugg toog fa bal li am ba des yusri'u day gaaw a sayra day day day rëppatal bu doon ab oto la yor doon daw 40 kilomètres day daw soixante-dix day gaaw waaw bu doon quatre-vingt-dix te norme yi may ko mu yokk mu yokk waaw bu dee quatre-vingt-dix ngay daw nag te quatre-vingt-dix limitation bi yem mais nga am limite kii boo ci yokkee benn quatre-vingt-onze toléré la nga yokk quatre-vingt-onze ngir doxal sunnaay gaaw gi waaw ndax boo wàññee moom mooy gaawoo dangaa dangaa wàññi sa vitesse waaw mu ne kon gaaw wa yusuf bal li am ba des yusri'u sayra day gaawal dox gi wa yataqanna'u mu daal di muuru bi thawbihi ci ay yéeréem xataayu yujaawizaha ba kera muy dépasser foofu wala yadxulu alayhim te du dugg ci ñoom hein illaa baakiyan lu dul muy jooy montabiran di nekk koo xam ne kuy ut kuy jànge ci li dal ñii di yéemu ci li dal ñii ak jànge ci ne buur yàlla mooy ndax li yonent ma lay saar saam maxaafata an tusiba an yusibakum ma asaabahum ndax ragal li nga xam ne mooy lii leen dal ñoom daal di leen dal mu ne wa min ci loolu moo tax lii moo tax isra'u nabii as-sayra fii waadil muhassir mu ne lii moo tax yonent ma lay saar saam ba mu àggee waadi xuru muhassir bayna minan diggante minan ak Arafat fa dafa gaaw mooy gaaw googu mu def loolu gisoon nañ ko waaw ca fatxu a gisoon nañu ko gaaw ga mu defoon ndax lan fa innahul makaan ndax mooy bërëb bi nga xam ne alladi ba nga xam ne ahlaka fii fiihi al wa asxaaba fala alake ñay waak ña ko yéegoon mooy ñoomin Abraha moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa gaawoon ba mu fa àggee noonu mu def foofu noonu la def fii kon ñu xamante ne loolu mooy sunna bu dee ne bërëb yi nga xamante ne nii dafa nekk bërëb yoo xam ne dañ leen a mbugal loolu nag après dinañ ñëw ci côté bi ñu doon affaire tourisme bi buñ fa dinañ ñëw moo ciy tegu après mooy suite logique lii hein bala ñoo dugg ci leneen li muy wax mooy il faut mais fii day wax ñi nga xam ne dañ leen a mbugal kon mooy man naa ne waaye Diyaaru Samud est inscrit hein son inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO léegi bon j'entreprends un voyage en Arabie saoudite voilà il faut je vais je vais aller visiter foofule nga dem boo fa demee yooyu doo def yooyu mooy yow doo fa dem nii dugg ci biir yor say kii di selfie ci teen bi voilà ñëw gaay gaay regardez-moi maa ngi nii ci teenu Samud bi saa yi saa yi seet leen ma ah dugal ko Facebook gars yi naan naan au diyaar de Samoud chez les lan ngay bàkkoo nekk ci këru ñoo xam ne dañ leen buggalu loolu noo koy bàkkoo <laughs> hein kooku mooy jàngewoo ca la fa xew dara yow ah kooku mooy yow jàngewoo dara ca la fa xew waaw <laughs> di selfie au diyaar de Samoud foo xam ne dañoo mbugaloon gaay fa dëkkoon loolu ban sens la am ngay selfie ci ñoo xamante ne borom bi da leen a mbugaloon ngay selfie foofu naan walla dugal affaire si Facebook toog loolu la ne loolu dañ koy tere. papa salaam loolu dañ koy tere. waaleykum mooy manoo ñëw di selfie ci yooyu ndax dañ koy tere. mu am beneen loo xamante ne nii kon. mooy loolu la nit kiy defa ah, mënoo fa ñëw naan damay dem entreprendre benn tourisme bu may def waaye dem fi nga xam ne ñooñ dañ leen a mbugaloon nga toog léegi nag mu des beneen bi ci des mooy bi ñuy gis bii di ñëw mooy nag te mooy nekk suñu transition ci lii mooy waa léegi léegi tourisme nag ci gaa yi ci ci ci ñu ñu jiitu woon nag comme dem ci ñoom Firawna nag yooyu tourisme ci ñoom Firawna ak les pharaons fële ca Gizeh ah, Abu Rigal Abu Sambal Abu Sambal lañ koy woowe <laughs> Abu apa ah, Abu Rigal Abu Sambal xaw <laughs> ah, nga daal mooy mooy le Sphinx ñoomin le Sphinx ah ñoom kële eh, kiiwu eh, mooy gaay yàgg ñoom nibi ak ñe les ngay wër ci yooyu di wër loolu est-ce que naa ne mooy il faut faire différence entre ñi nga xam ne dañ leen a mbugaloon kër yi nga xam ne ñoom dañ leen a mbugal ak ñi nga xam ne bokkuñ xam nga ñii ñu lay wax na fan lañ ko mbugale déggoo li ñoom kële doon wax ñoom imaam Abu Sa'id al-Khudri ne mbugalaate moom ah suñu boroom ba mu wàccee tawraat ba léegi mbugalul kenn mbugalul ab dëkk bañ jeex comme li doon xew. moo tax ca suuratu yaasin ñu ne noonoo non non kanta gaa yi naan naan naan naan naan yonent yooyu wa wadrib lahum mathalan ashaabal qaryati iz jaa'ahal mursalun gisoon nañ ko ci koor gi ci conférence bi loolu noonu non loolu loolu loolu su ci suuratu yaasin te ndax xam ne boroom xam-xam yu bari tafsir yu bari dañ ne ñooñu Seydina Isa moo Isa moo leen yónnoon ñooy ci apôtres yi lañ ñu ne noonu parce que ñooñu suñu boroom dane da leen a mbugal après te depuis suñu boroom wàcce tawraat ci naa Muusa mbugalul ab dëkk bañ jeex waaw waaw moo yónni Seydina Muusa yónnee ko tawraat min ba'di ginnaaw ba nga xam ne ahlakna al qurun al ula ginnaaw ba nga xam ne ca lañu alak siècle yi jiitu woon kon loolu mooy wane ne après Seydina Muusa ba mu ñëwee ba léegi buur yàlla mbugalul ab dëkk bam jeex kon fait différence entre ñi nga xam ne ñoom dëkk yoo xam ne dañ leen a mbugal ak dëkk yoo xam ne mbugaluñ leen ndax na mbugaluñ dëkk ba yépp ñoom dañ leen a yóbbu ba ca ndox ma ñu labal leen léegi nag gis nañ ko côté bi nga xam ne mooy ñi nga xam ne foofu ñooñ dañ leen a mbugal ah te tamit euh, waadi muhassar ah ñu gis kon diggante foofu ak Firawna xam nga foofu euh, diggante Arafat ak Mina yonent ma lay saa saa ba mu àgg dafa gaaw ndax foofu lañ leen mbugaloon moom it dañ naan mer rouge bi fa ñu mbugale na tamit foofu boo fa àggee da ngay da